dafa am fiqul imaama fiqhul imaama fiq boo xam ne imaam yi la concerné dañ koo war a xam si dafa am ah bul foog ne maa créé ma ko dangaa foog ne maa ko créé <laughs> fiqul si loo xam ne imaam yi ñoom war nañu koo xam ndax responsabilité jiite julli dafa màgg mooy li gën a màgg ki nga xam ne nag mooy mooy mooy jiite julli nit ñi dafa am moom yoo xam ne noonu la war a mel ak yu mu war a respecter yoo xamante ne il faut mu respecter leen te mu xam leen mais pour nga respecter leen foog nga xam leen bokk na ci lii mu leen di wax lii muy wax nii Seydina Ousmane ne ko boo jiitee ah gis nañ ko ci ah, moo ne ci saxiix yi bi muy wax Seydina Muaad afattaanu ah naan ko yaa Muaad boo lan moo tax ci ñëw e, imaamu ahmad afattaanun afattaanun afattaanun anta ya muaaz afattaanun anta afattaanun anta afattaanun anka ya an afattaanun anta ya muaaz fa idaa fa idaa fa idaa sallayta binnaas فتجاوز فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة comme li mu wax fii ne Seydina Muaz mais yow Seydina fekk euh, gars yi dañoo dem plaindre waaw loolu dañ ciy jàng ne boo amee imam boo xam ne seen daa am kilifa gi gën a nekk kilifa ki gën a moo leen fa teg nga gis muy def noo xam ne demewul noonu wala boog jàpp nga ne bon lii moom metti na ci vraiment ak teengal la gën a niru nga dem shikaaya ko mooy nga dem daal di koy jàmbat kilifa ga ne ko ah ñun kat suñu imam bi lii lii lay def ñun nag jaaxal nañu voilà léegi bi ñu ñëwee wax ko parce que Seydina Mu'adh da doon jàng saar yu gudd gaa yi doon liggéey nag ba sonn buñ demee liggéey yendu ci seen tool yi xëy yendu ci seen tool yi ñëw war a julli gee te bala ñuy julli gee dañuy toog di xaar ah ñoom dañuy toog ci ci ci kii bi <laughs> ci buñ jullee gee timis a pare toog di xaar gee tatajaafaa junubuhum anil madaaji yad'uuna rabbahum xawfan wa wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun falaa ta'lamu nafsun mooy loolu la aaya bi wul dañ doon nelaw de ñoom dañ doon julli timis toog di xaar gée di dajjantu nag ndax coono gu leen dugg ndax liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci seen tool yi ba Seydina Muaz radiyallahu anhu nag bu ñëwee nag julleeg yonent bi alayhi salaatu ba pare dem jiite leen di tari saar yu gudd ah gaa yi nag dem plaindre ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko yow est ce que mu mer yonent bi alayhi salaatu ne ko yow Muaz ndax fitnaalkatu nit nga ndax fitnaalatekat nga ndax fitnaalatekat nga boo jiitee tee del jàng saar yu gàtt ah. kon mu ne yonent bi alayhi salaatu mu ne yaa Usmaan tajawaz fi salaa del ah boo jiite del sa julli ji bu mu gudd hmm? te tamit waqduru naasa bi af bi adanfihim nit ñi dee leen natt ci ki gën ñi gën a néew ci ñoom ñi gën néew doole ci ñoom waaw ndax al amiru ad fo amiru rek ki nga xam ne mooy ki faible moo war a nekk njiitu convoi bi mooy convoi bi ci rythme ki ñi gina a la war a dox mais duñ ne ñun gaaw nañu rek bon eh yi eh, fekk leen ñu kër ga quoi déedéet déedéet moo tax yeneen ma lay saar sam bu masoon nekk ci convoi yi dañ koy gis mu nekk ci kanam léeg-léeg mu nekk ca gannaaw léeg-léeg mu nekk ci ndejoor léeg-léeg mu nekk ci beneen côté bi mooy loolu la woon moom alayhi salaatu wassalaam waaw ba pare ne al amiru al ad-da'ifu amiru rek mooy convoi yi dee leen mooy mooy aji néew ju doole yi ci nit ñi lañ bokk te tamit ci mbir yi lañ bokk sag yàkkamti nag bu mu tax ni jàpp ne yow ñooñu dañ leen a wax ndax yow garaawul quoi loolu mooy esprit capitaliste mooy daal les faibles bon qu'il crève qu'il crève waaw waaw nañu nañu dee seen yoon newu ci waaw waaw qu'ils vont se ay seen façon wax yu ñàkki ceet gi ñooñ ñuy wax voilà son de fainéants ils ne veulent pas kii alors que waxul dëgg waay kon nag mu ko nag deel natt nit ñi ci ñi gën a faible ci ñoom waaw te nga xam ne booy julli di jiite nit ñi ak yoo xamante ne danga ko war a def mbooloo yi war koo teewe de xoolal li nga xam ne mooy li gën a mëdd nga def ko surtout booy xutbaak yooyu yépp waaw moo tax doon na wax ne bokk na ci fiqu nit ki mooy xutbaam mu nekk loo xam ne day nekk loo xam ne du gudd waaw waaye buy tari mooy mooy saar yi mooy gudd voilà ñun nag c'est le léegi xutba yi ñooy gudd lool bu julli ji jotee àjjuma ñu dóoru xul huwa toog yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag waxul loolu mooy wane fiq nit ki ah waaw bon xanaa boo gisee xam ne kon fiq gi des na rek màndarga la de <laughs> xutba bi jël trente minutes julli bi jël deux minutes ajjuma ji <laughs> alors que contraire bi la yonent ba lay saab saab waxoon ne loolu mooy màndarga bokk na ci màndarga buy wane déggu fiq déggu diine bu sew am xam-xam dégg-dégg bu sew ci diine bu nit ki mooy xutbaam day nekk loo xam ne lu con lu concis la loo xam ne day dal vraiment c'est ciblé te mu bañ a gudd mais nag tari buy tari buy jiite affaire bi après mu gudd hmm? kon mu ne Seydina Usman ah kon nag del natt nit ñi ci ñi gën a faible ci ñoom te nga xam ne lépp looy def rawati comme julli ak yooyu di jiite nit ñi xamal ne fii kumul kabir fii himul kabir am na ci ñoom nit ñi koo xam ne mag la de taxaw taxawaay bu yàgg manu ko wa saghiru am na gone yi dañuy nangu dañuy bëgg di fo ah? gone manula taxaw taxaw bu yàgg léeg-léeg mu gis leen ne distraire daw topp ci wala dem jëli ko bu julli ji yàggee loolu mooy perturbation lay gën a def wa da'ifu am na ñoo xam ne du gone du ñuy du ñuy màgget waaye nag dañoo faible ci mbind am na ñoo xam ne moom boroomu kàttan lañu ñu doon waaye wadal xaaja ñoo xam ne dañu am yitte yu ñu war a doxi wala seenub liggéey bu ñu war a dem defi te loolu waru ñàkk foog ñu def ko ah kon nag bu ñëwee ci jàkk ji ngir julli ah gaa yi seet leen mbir yi waaw loolu lu am solo la waaw mooy yenn mosquée yi àjjuma boo xamee ne nit ñi heure yi dañuy julli dañuy liggéey yow bu fi nekk tamit yor xutba boo xamante ni nii di xaabaabal di xaabaabal ba gaay bu ñuy pare ñii di daw après ñeneen ñi dootuñ mën a tee ñëw àjjuma parce que yow la ba pare nag yow nga jàpp ne ñoom la naan seen liggéey yi moo leen gënal julli déedéet yow daa fekk ne li yonent mi alayhi salaam wax nii te moom lañ lay wax ci fiqhul imaama waaw ci fiqhul imaama mooy da koo xamul rek te da nga ko waroon a xam en tant que imam boo ko xamoon yow waroon ngaa xam ne du gaa yi ñoo am problème mais yow imam bi yaa am problème parce que waroo fi nekk xam ne nit ñi fii nii secteur bii ñi fiy julli si àjjuma bari na ay étudiants yoo xam ne dañu am cours ay quatorze heures hein nga xam loolu yow wala ay quatorze heures ay une heure quarante cinq te yow julli bi mën naa nekk une heure et demie mën nga koo julli nga nekk fi du xutba ba ba ba ba quarante-cinq ba pare naan gaa yi gisatoo leen naan gaa yi eh, naan maadallah gaa yi gaa yi ay na hum fan lañ ne allah qad ahammathum anfusuhum ñii seen bopp leen préoccupé ah alhaakumu takaasuru jëkkalante ci nee nañ dañuy jàng ak ak seen mbiru bopp seen liggéey leen kii dañ naan la yow mii yaay problème bi bàyyil gaa yi ngay jël aaya yi di leen ko fëgg te waxul ak ñoom aaya yi ñooñu fenn yow mii yaa waroon a xam fiqhul imaama ba ngay ñëwee di nekk imaam yii dama ko waroon a xam waaw xoolal yonent bi alei saatu salaam li mu wax ñoom naa Muaad ak ñoom Seydina Usmaan yii yu mel nii nga xam leen ak yeneen ak yeneen ak moom ni mu doon doxale comme lim ne comme lim ne ci saxee man doon naa damay dugg ci julli dem bay yokk bay guddal ma dégg gone guy jooy fa yaayam ma daal di wàññi mooy def ko julli gu gàtt ndax rahmatan ngir yërmande gu ma am ci ndeyaayam ak ak ñeewante ci yaayu xale boobu di jooy mais xaye liir yi jooy xale yi yuuxoo yow nga mel ni déggoo ko nit ñi tamit mais loolu tamit imaam bi moo war a xam loolu waaw loolu war a xam xam nan lay doxale lool moo tax mu ne ko waqduri naasa bi adafihim waaw fa inna fihim al kabir wa as ndax am na ci ñoom koo xamante ne ni hmm, ku màgg de am ñoo xam ne ñu ndawle lañ am nañu feebal am na boroomi aajo al imaamu ibnu maaja raxmatullaahi daal dina koy solo waaye it al imaamu ahmad abaa moom solo na ko ci musnad bi ci terme yi na yaa usmaanu tajawazu salaa fa inna fi l qawmi al kabir wadal xaaja Ah, foofu ci musnadu al imaamu ahmad foofu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa dana ko sa julli ji bu mu gudd waaw nay yema may waaw ndax kat nekk na ci nit ñi ah, ñoo xamante ne ku mage la ak koo xam ne baroomi aajo la waaye naka noonu imaamul a'imma ibnu xuzayma daal dina koy solo bi sanadin saxiix imaamu muslim it daal dina koy solo fi nga xamante ne ni <clears throat> moom foofu dane li ko yonent mi alayhi salaatu wasalaam mujjee wax keroog bi mu ko jiitale dane aaxiru maa ahida ilayya rasulullah sallallahu alayhi idaa ammamta qawman fa axif bihim fa axif bihim as-salaa mu ne ko mu ne ko li mujj li ma yonent bi aleyhi salaatu salaam wax mooy boo jiitee boo jiitee ay nit nanga na nga woyofal sa julli gi sa julli gi waxoon nañ la loolu ci fiqhul imaama la bokk waaw mooy fiqhul imaama la bokk te loolu waxoon naa la imaam yi nag waroon nañ ko xam am na kaa yu ma la ci joxoon jataay bi weesu këne ñenn ñi dañ koy def ba pare jàpp na ñooñu ci dëgg alors que ñoom xam poste bi ñuy bi ñu ne mooy imam gi ñu nekk lañ xamul lañu xamul lan la laaj waaw ñu jël problème bi yëpp nag gàll ko ci ñiy jullee ak nit ñi alors que ñoom ci seen bopp ñoom ñooy problème yi ndax ñàkk a xam fiqhul imaama ndax ñàkk a xam fiqhul imaama mooy lii de la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jàngale waaw moo tax am na ci yeneeni xadiis dane kuy jullil sa bopp nag bu boobaa nag nga nag man ngaa guddal comme lam waxoon Seydina Muaaz waaw ibn Jabal radiyallahu anhu kuy julli yow kese sa néeg yow kese wala ñoo xamante ne nii ñoom guddal leen tax a jóg ñoom waaw bu boobaa mën ngeen guddal waaye nag fi nga xam ne jàkke ji ñépp daje boroomi soxla yeeg ñi néew ji doole yeeg ñi feebal ñi ñépp ne fi yooyu nag yenn yi nag mooy bu ci dëkk di guddal waaw tout le temps wolof nag loolu côté imam yi la mais lenn li côté ñi ñuy jiite la parce que ñun wolof tamit dañoo am ñun dañoo bari problème mooy gaa yi léegi ma kese boo ko taree gaa yi ne la su julli ji daa gudd walla iyaadu billaah mais gaa la lañ bëgg mooy sabbixisma kepp fii mu ne ku koy jullee ci yenn jàkka yi gaa jàpp ne a ah, imaam bi dafa compliqué ko waa moom au mu jël au jël kii yi au mu jël kii yi au lieu mu jël euh, yëf yi sawaay ay qul huwa mu ne leen fi dégg di di di tari euh, ay lam yakun mais suuratul bayina wax dëgg guddul waaw xam nga moos ku jàpp ne na gudd na boo fi jàngee suuratul buruj day sëlmal ba pare jàpp ne mu ngi tëgg bu mu ngi ci dëgg bu boobaa moom moo am problème waaw te tamit loolu loolu lii mooy mooy d'une façon générale mooy imam bi du guddal mais des fois man naa am yonent bi alayhi salaatu salaam des fois mu guddaloon mais bu circonstances yi ak yu li ëpp lu doon def waaw mooy lële pour bayaanul jawaaz que ne des fois man naa ne mais manoon nag dëkk ci ak tamit xamoo gars yi ci luñ ne loolu daal mooy règle bi nit ki boo jiite ay nit hmm? dangay woyofal julli ji woyofal julli ji nag tekkiwul ne ràkka yi du mat sujjóot yi du mat mooy léppay mat waaw léppay mat léppay mat doo ko parax du parax paraxee de non buñ euh, tajaawaz fi fi fi fi salaa cela ne veut pas nga parax paraxee julli ji ah parce que bu dee ne yow yow sa gàttal gi giñ la wax da koy jéem a appliquer ba mbir mu nekk parax paraxu bu boobaa nag déedéet boobu yow da nga doon ut woyofal ci nit ñi ba mu indi loo xam ne day yàqi farata bu boobaa dañ naan la mukk déedéet déedéet mooy tekkiwul parax paraxee rukon yi lu maj boo rukon yi bala ngaa kii sax balaa sa sa sa tuma nii na ak dal di am nga daal di yëkkatiwaat gars yi bala ñoo kii mu mel ni gars yoo xamante ni mel ni ñuy marquer le pas. déedéet muy cadence bu bu bu bu kii déedéet bu soutenu déedéet.